wadda kasiirun min ahlil kitaabi law yarudduunakum min ba'di iimaanikum kuffaaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di maa tabayyana lahumul haqq fa'fuu wasfahuu hattaa ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha 'alaa kulli shay'in qadiir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak juróom-ñeent mu ne wadda sopp na lool kasiirun lu bari min ahlil kitaab ci ñi nga xamante ni ñoom lañ joxoon téere lu jiitu te loolu mooy lan mooy li nga xamante ne ni mooy yahud yi ñoom lay wax fii ne lii nii mooy li nga xamante ne nii mooy hein yahud yi lay wax nga xamante ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam comme na nga xamante ne waxoon nañ ko fi abu yaasir ak mbokkam ba di Huyay ibn Akhtab an-Nadariyaan alayhima min allahi maa yastaxiqaan yal na nekk ci ñoom jóge ci borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne nii moom la ñu nekk ñoo xamante ne moom la ñu mérité voilà mooy ñoom ñaar ñu yées ñoo ñële dañ doon yulli seen dayo coono waaye naka nooñu ñoom Ka'b ibn al-Ashraf ak seen mbokk yi ci yahuudi yépp tax seen rabbin yeeg yooyu ak yahuudi ak ka ñoo xem ne moom lool xool lan lañ xemmeem suñu boroom ne wadda daal dinay xemmeem kasiirun lu ëpp te bari min ahlil kitaabi ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci yahuud yi waaye it ci nasaraan yi waaye yahuud yi ñoo fa ne woon voilà mooy lan lañ sopp law yaruddunakum ay way buñ leen manoon a delloo yéen jullit ñii min ba'di imaanikum ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla gëm seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ak yonent yi fi masa jaar yépp waay waay buñ leen mënoon a delloo min ba'di imaanikum alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw bi ngeen gëmee ñu génn leen ci lislaam kuffaaran ngeen nekk ay yéeféer yoo xamante ne yu mel ni ñoom xasadan lan moo tax ñoom ñu sopp lool lool am ay vœux loolu mooy seen meilleur vœu lool kese lañ bëggoon léegi nag lan moo tax ñu bëgg loolu le mooy xasadan ndax kiñaan min indi anfusihim goo xam ne gu nekk fa seen biir ci seen biiru xol ya ci seen buumu xol ya lañ ko tibbe loo xam ne vraiment loolu lañ bëgg lool lool min ba'di ginnaaw bi nga xamante ne nii na tabayyana lahumul haqq ci la leen dëgg gi daal di leere këni l'islam bii mooy dëgg moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la leen seen yonent yi jiitu woon doon wax loolu leer leen ba pare waaye comme que bëgguñu koo dëgg dugg bëgguñu ci dugg te bëgguñu koo gëm ñi ko jot a gëm ñu yéene leen lool soppal leen lool ñu daldi ko fi bàyyi génn nekk ay yéeféer comme ñoom léegi nag suñu borom ne fin fond wu wu léegi nag yéen jéggal leen leen wasfahu te dee leen jéllale hatta yatiya allah bani borom bi tabaraka wa taala di indale mooy yahud yi leen yéene lii te ngeen dëkk ak ñoom fii léegi ñooñu mu ne faafu jéggal leen leen de wax te ngeen jéllale leen hatta yatiya ba ni nga xamante ne ci la borom bi tabaraka wa taala di dikkee di indi bi amri di indee mbiram mooy bi nga xamante ne ci la leen di teg daan yi nga xamante ne nii moom la gërëm te moom la dogal ci seen kaw lool moo tax yàggul tuuti gaa yi nga xam ne xam nga wax nañ la saar bii mooy saar bi nga xam ne moo njëkk a wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaat salaati wassalaam loolu moo tax kii ne al imaam ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne boroom bi indi mbiram lan fi nadir ci wa banu nadir ñu daal di leen exilé daal di leen jële foofule ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ak waa Qurayza ñu daal di leen faat am nañ ci jàpp ay prisonniers waaye da nga naan ak waa Qaynuqa waa banu Qaynuqa ñoom itam dañ leen exilé voilà mu ngi noonu le kon nag loolu mooy mbiru yàlla mooy dal li nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo soppal way ngëm yàlla li yu yées foofu la ñuy mujjee mu ne nag inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in ci lépp rek qadirun ku ko capable la ku ko man la dee mu ne wa aqimu salaa dee leen taxawal li nga xamante ne mooy julli wa aatu zakat te dee leen joxe zakat ji nga xam ne moom la seen boroom tabaraka wa taala di farataal ci seen alal yi wa ma tuqaddimu te lépp nag xam ne ne lépp loo xam ne jiital ngeen ko li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci yiw lépp lu ngeen def ci lu yiw jiital ko ci lu yiw loo xam ne seen boppoo tax ngeen def ko mu nekk loo xam ne day sell nag ngir seen boroom na leen koo jële de tajiduhu di ngeen ko fekk inda allah fa yàlla mooy lu réer de amul kenn kuy def lu baax boo ñëwee yàlla de ah non non non yow man duma la faya ah, demal nga toog fële dama dégg bu sellee ngir borom bi tabaraka wa taala jeex na moom kay problème bi mooy est-ce que la ngay def même bu dee lu yiw la ndax xam nga julli moom kenn du nekk gis kuy julli mu naan kii li muy def baaxul non non non waaye est-ce que ban yéene la ci am est-ce que daa bëgg ko gis tal bëgg nit ñi di ko gis naan sa waaye mën a julli moo tax te lool bu ñu duggee yàlla du ko nangu wala boo bëgg di jàng alxuraan bu nawex ngir nit ñi ne sawaay moo mën a jàng alxuraan ya dara yàlla jaru ko loo taxul kooku yàlla du ko nangu yu mel noonu la waaye bu dee ne yooyu yépp daal na ci mucc dal di nekk loo xam ne xaalisatan li wajhillah loo xam ne dafa sell ngir borom bi tabaraka wa taala kookee dina ko leer kooku loolu mu jiital ci yiw def ko tajiduhu di ngeen ko fekk yéen jaam yi inda allahi fa borom wa taala inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala bima taamaluuna ci li ngeen di jëf basirun ku ko gis la de waqaalu loolu mu ne déggal nag yahuud yi nga xam ne ay kàcckat excellence de de par excellence lañu kenn dàqulee na nar déggal li ñuy wax waqaalu ñu nga naan ñoom ak yi nasaraan yi muy kercaan yi lii la wax naan lan nadxul lan yadxul aljanna kenn nag du fi dugg aljana mel ni àjjana daal seen moomeelu baay la wala seen moomeelu nday la léegi nag ñu ñëw di wax naan lan yadxul aljannata illaa man kaana huudan aw nasaara naan kenn du dugg àjjana laa wax lu dul koo xamante ne nii daa bokk ci ñun yahuud yi léegi nag chrétiens ya ñoom naan wala man ñoon kenn du dugg àjjana lu dul koo xamante ne nii mooy ñun ñii dafa nekk ko alhamdulillah lu dul dafa nekk koo xamante ne nii mooy ne chrétien la léegi nag suñu boroom tabaraka wa ne wax nañu lu amul lii nii dañuy jële ci ko mel ni mawlaana ibn abbaasir radiyallahu anhuma ne yahuudu kii yi mooy yu yu Medina yi dañoo masoona di di di di xuloo daal di discuter ñi nga xamante ne ñooy ay nasaraan yoo xamante ne najraan la fekk nag dañoo ñëwoon ñoom nasaraan yooyu dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di kercaan yooyu le ñu dajafa ak yahuud yi nag léegi nag yahuud yi ne leen Oh. ne yahud ne gis nga gaa yi non gis nga yonent wala saaf saaf kaay nag ñu wax la abul qaasim gis nga chrétien yii nii newuñ ci tus te loolu <laughs> alxuraan dina ko wax ci kanam quoi dina ko wax léegi mooy <laughs> mu laay bi ci tegu quoi ne oh gis nga yahud yi nii gii yi newuñ ci dara ah ñii naan ay dañoo gëm Seydina Isaa nii newuñ ci tus duñu dara ah seen injiil yi du dara ñun la ko wax ñun les rabbins laa wax léegi nag bi nga xamante ne nii ñoom lañ ci la wax loolu. ña nasaraan yi newuñ ci tus te nag kaay ma wax la leen yow abul qaasim kenn nag du fi dugg aleyka salaatu wassalaam kenn du dugg àjjana lu dul koo xam ne yahud nga woon xam nga looloo taxoon ñu doon wax ci saar bi ñu gisoon bee weesu ñu naan Seydina Ibrahim yahud la woon suñu borom ne leen waaye yéen yéen yéen tawraat ak injiil bi ngeen di wax chrétiens yi tamit ne ñoom itam kenn du dugg àjjana voilà léegi ñu ne yow <laughs> ñi ñoo mën a wax lu amul <laughs> ne yonent bi alayhi salaam gaa yi waxuñ lu amul de yahuud yi ñoo newul ci tous ñoom ñii toog ak seen seen rabbin yi toog ñoom ñii waa najraan <laughs> chrétiens yooyu ne waa yow ma ne ñoom ñii ñoo newul ci tous ñoom non seulement. dañoo weddi tawraat parce que naa Muusa wax na fa leer que ne moom du yonente bu mujj te ñu ngi nii bañ koo gëm ko bañ a gëm sëy Seydina Isaa léegi nag mu ngi noonu ko quoi kon nag ñoom ñii ñoom ñoo newul ci tus par contre ñoom chrétiens yi léegi nag suñu boroom nag lool lay wax nii loolu lu ñuy jële la ci mawlaana abdallah ibn abbas wallahu taala alam wa radiyallahu taala an mawlaana kon nag mu ne suñu boroom ne kon waqaalatil wa waqaalu ñoom ñu ngay expliquer di wax naan lan yadxulal janna kenn du duggu àjjana illaa man kaana huuda yahuud yi moom nee nañu ku newul yahuud moom de toute façon àjjana moom doo fa dugg aw nasaara nasaraan yi ñoom waa voilà ñoom ñoom nee nañu ku newul nasaraan du dugg aljana tilka suñu borom ne tilka loolee ñuy wax ci seen gémmiñ ñi amaan yu hum mooy seeni njortu rek lool ay njortu la kese yu ñu am di ko wax mooy lii mooy ñoom li ñu njort ak li nga xam ne mooy ci ay njortu la de ak li nga xam ne moom lañu mëbët lool kese la waaye du dëgg de qul léegi nag yow wax leen ne leen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam haatu ay wa indi leen burhanakum li nga xamante ne nii mooy seen përëw yi nga xam ne ñooy wane ne yéen ñii lii ngeen di wax dëgg la mais wane leen lay wuy wane li ngeen wax kenn ne yéen kese dugg àjjana wane leen ko fan lañ ko bind in kuntum saadiqiin nem nekk ngeen ñoo xam ne ñu dëggu ngeen de balaa suñu boroom ne ah li am ba bu dee ne ñoom lii nii may bëgg a wax nii lañ waaw ku melul ku melul nii may bëgg a wax kooku moom doo dugg àjjana bu boobaa bu nee nag loolu lañ ci jublu balaa an ah, kay man aslama képp mooy ne wax ji ñu wax demewul noonu balaa li am ba des mooy an ah, kay man aslama képp koo xamante ne nii dafa jëfa jëfa womat dafa jéppal wajahulu xar kanamam ak léppam lillaahi ngir borom bi tabaraka wa taala nekk muslim pire xam nga lii moom la doon wax ca bam naan oh, inna diina inda allahi l islaam doon la tuddal malaak yi yonent yi alayhim salaatu wassalaam ci alquran fi nga xam ne ku nekk danaan boole ma ci mu jullit ñi wala man ci jullit ñi laa bokk kon nag képp koo xam ne dafa jébbal léppam xar kanamam ak léppam nanguwul nekk jaamu sàmba nii nekk jaamu Demba nii jaamu Nogoy ak jaamu Elisabeth ak jaamu ki nga xamante ne nii mooy Aïcha de moom ki mu nangoo nekk jaamam mooy jaamu bi yàlla moom la wommatul léppam mooy ki nga xam ne moo koy digal mooy ki nga xam ne moo koy tere te amul sañ-sañu bañ te bu koy def da koy def ak kër boo xamante ne xol boo xamante nii bu sell lay doon xol boo xamante ne nii bu yaatu lay doon léegi nag kooku mu ne kooku nga xam ne moom dafa jébbal léppam ngir borom bi wa huwa te moom ak aji rafetal la ci lépp lu muy jëf ci diine ji da koy rafetal na mu gën rafete la koy def te mooy lan di def comme si borom bi da koy gis mel ni moom day gis borom bi bu dee ne moom àggul foofu mu xam ne borom boo ngi koy gis saa su ne nga xam ne lépp da koy sellal ay ngistal ak dégg tël ay bëgg gis leen maag yooyu génn ci moom ak yi nga xam ne mooy rëy rëylu falahu mu ne ki def lool de ñeel na ko ajruhu ak payam indallahi fa borom bi tabaraka wa taala muy aljanaak lu ko raw wala xawfun alayhim te ñi mel nii amuluk tiit goo xam ne mooy nekk ci seen kaw ci li nga xam ne fa la ñu jëm wala hum yahzanun te amul lu ñuy njàq ci nga xam ne rëccil ci njotoon a def waaye xam nga ne lii wute naak yahuud yi ñoom ni ñu mel ak chrétiens yi moo tax waxuñu dëgg waliyadu billah wallahu taala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin